waaye nag ci sartu ba mu fay ñëw fekk mu bàyyee nàmp waaye bu fekkee ba fa yaayam di ñëw moom ma ngay nàmp ba tey nga xam ne kon nàmp na soo mu bàyyi ko ci sa baay day mel ne kon yéen a bokk baay kon du ngeen mën a séyati watata zawaju dana sañ a séyeg almaratu jigéen ibna zawjati abiha doom ju góori soxnas baayam min rajulin tukkee ci góor xëy na yëgul baayam sa soxna sa baay bu fa indaale doom ji góor te bu fekk ngay jigéen mën ngaa seet sa doom bi jiit lay bàyyi joojee di góor fekk yow jigéen nga xam ne ñooyemoo rek ndax yow benn nga nekk góor mbaa nga nekk jigéen boo doonee góor nag ka fi si soxna su baay àndaale mën nga koo takk soxna soo doonee jigéen ka fi sa soxna si bàyyi andiwaal te muy góor mën nga ko def jëkkër mën nga sëy moom li bëgg a wax baye joo sana dagan lil xurri ñeel gor wal xabdi ak jaam nikaahu arbaxi xaraira takk ñeenti gor muslimaat ñu di ay julit aw kitaabiyaat wala ñu ko jub téere dafa wax ne moo xam yow góor gi gor nga moo xam jaam nga sañ ngaa takk ci soxna ba àgg ci ñeent bu la neexee nag ñeent ñëpp nekk di ay gor te di ay julit bu la neexee ñu nekk di ay gor te di ay kitaabiyaat maanaam te nekk ci diine yahud mbaa nasaraan kon daal sañ ngaa takk ñeenti gor ñuy say soxna moo xam dañ di ay julit moo xam ne ñoo bokk ci diine yahud mbaa nasaraan loolu yow mi góor tey gor sañ nga ko ba tey jaam bu góor it mën na ko wañu xam di ñeel na jaam bu góor nag nikaaxu arbaay imaayin takk ñeenti jëbéer muslimaat ñu di ay julit maanaam nag yow yow góor gi nga xam ne gor nga doo sañ a jekki-jekki takk jaam bu jigéen muy sa soxna lu may sart ñu ciy bëgg a wax waaye fi mu toll nag mooy yow jaam bu góor nga kon mën ngaa fekk jaamu jigéen ya yéen nawlonte nga takk ca ba takk ca ñeent ci kaw nañu nekk ay julit ndax da nga ne woon ku nekk ci diine yëfoon ba nasaraan bu doonee jébéer doo ko sañ a takk gor sa nga sañ a takk waaye sañ laa takk jaam ba moo tax mu ne boo doonee jaam bu góor daal mën ngaa takk ci ay jaam yu jigéen ñeent ñoo xam ne dañoo nekk di ay julit waaye nag bi nekku julit moom doo doo ci mën a takk walil xurri ñeel na gor daalika loolee in xasiya ndeem ragal na alxanata njaaloo wala may jitte amut tawlan can lil xaraa iri ñeel gor ya xam nga li weesu léegi mooy jaam bu góor takk jaam bu jigéen bu ko neexee dem ba àgg ci ñeent te ñu ay julit mu la yow nag bu fekkee ni gor nga doo sañ a jekki-jekki takk jaam yow mi nga xam ne gor su góor nga suñu laa takk soxna soo xam ne day jaam bu jigéen lu may dangaa mënta am la ñuy cane gor te it jàpp nga ne moom boo tëkkul soxna faaw nga njaaloo mooy doo mën a téye sa bopp su boobaa kon daañu la may nga takk jaam bu jigéen waaye boo mënee am li ñuy cane gor rek doo sañ a takk jaam bu jigéen bu fekkee amoo ko waaye mën ngaa téye sa bopp ragalu laa njaaloo it ba tey noonu doo mën a takk jaam bu jigéen wal ya adil na yemale bay na nisaa yi diggante ay soxnaam bokk na ci yi nga xam lu war la ku yor lu ëpp benn soxna moo xam dañ di ay gor moo xam di ay jéb dañ di ay jébéer moo xam dañ di ay julit moo xam ne ñu nekk ci diine yëxoot mbaa nasaraan da nga leen war a yemale ci wàllu nekk gi nekk kee guddeeg bëccëg jàll nekk kee guddeeg bëccëg loolu moom mënta ñàkk xam ne boo nekkee kee guddeeg bëccëg dem nekk kee guddeeg bëccëg waxaale yi war na ko an na faxatu dund ba war sukk naa ak dëkkukaay ba te xam ne ji ci kem kàttanam sa soxna yaa ko war a dundal yaa ko war a dëkkal kem sa kàttan rek ca na nga ko mënee wala xas na déetu seet bi fi mabiti ca panaan ma li amati yi ñeel jébéeram wala li ummi wala di du jaageenu ñeel umm wala tam sa jaam bu jigéen wala sa umm walat umm walat mooy jaam bu jigéen bu xas amal doom ñooñu moom yëmale wu leen ak soxna jamono yi jaam amee su amee jaam bu jigéen moom saa yu ko neexee jotee ak moom rek moo xam kum amal doom la moo xam kum amalut doom la waaye kenn du ko boole ci ay ga nag di nekk fa moom guddeeg bëccëg door a jàll ca keneen mel ne soxna ya soxna yi nag moom ñu fàttaliku ne bu xësee yor lu ëpp benn soxna rek ñoo war a yem ci nekk ga tàmbalee ci nekk kee guddeeg bëccëg jàll nekk kee guddeeg bëccëg moo xam soxna ya ñee dadi ay gor ñee di ay jébéer maanaam ay jaam yu jigéen wala ñee nekk ay julit yu jigéen ñee nekk ay yahut mbaa nasaraan wala am ca ku wér am ca ku wére di wala am ca ku mage am ca ku ndawe lépp ñoo ci yemoo yow daal yow jëkkër ji ndegam dara dalu la man ngay nekk fa kee jàll fa kee mbaa boog da ngaa wéré di waaye teewul nekk fekkee guddeeg bëccëg jàll nekk fekkee guddeeg bëccëg yomb na la ba tey ndax wéré di nga demewul doona kon faaw nga war a sàmmoon teeg loolu ci kaw nag ñu bokk nekk ci benn dëkk nga xam ne ay ay looga dana yomb bu fekkee dañoo nekk ci ay béréb yu sore nag moom da ngay seet nu mu jàppandee rek bu fekkee ne dem nekk fekkee ay bis jàll fekkee moo la gën a yomb wala nekk fekkee weer jàll fekkee weer nu mu jàppandee ne ngam nekkuñu ci benn béréb moom nu mu jàppandee rek nekk ga rek lañ bëgg nag mu yemoo nde sax jote ga ci góor ak jigéen duñ ne na yemoo mbëggeel ko ca xol ba mu ne su ko yemale duñ ne na yemoo ba tey niñ ko waxe woon koddaay la ak dëkkuwaay ya yépp ak dund ba mën nañoo bañ a yem bu fekkee ni bokkuñu benn béréb mbaa nga xam ne dañoo wuute ci wàllu daraja mel ne ñee dañuy boroomi daraja kon mën nañoo gën le koddaay mën nañoo gën le ab dund ndegam bokkuñu béréb bu ñu nekk ci wàllu jote bi daal la cay aay mooy bu nekkee fa kee te amul ci moom ak bëgg mu téye boppam bañ a jotee ak moom ndax bu jàllee ci kam bëgg am cawarte rek loolu daal moo cay aay waaye bu dul loolu moom ci wàllu jote gi moom day seet nu mu saware ak nu yaramam mel rek mu defee noonu baax na dañoo bëgg nag ci ay ayloo bi guddi gi di jiitu bëccëg bi nga xam ne da ngay tàmbalee ca kee nekk fa moom guddi yendu fa nag ba jant ba soo nga bàyyi koo fa jàll fa ka ca des bu fekkee da ngaa ñibbisee ci ab tukki nag moom nee nañu fu la fa neex rek ci bëccëg bi ndegam ci bëccëg nga ñëw moom fu la fa neex rek ci say soxna mën nga faa wàcc diiru bëccëg boobee xëy na nag li gën a jàpp ni mooy saa yu ñibbisee ka nga xam ne moom la fekk mu aay rek mu dal fa moom bu ko defee door a jàll ci ka ca des bu dee ni nga xam ne moom lañ aadawoo dëkke fii nag nga xam ne góor ga day am néegu boppam jigéen ña ku ne am néegu boppam kon nam jàppandee rek mën na moom ci boppam ku aaye mu fekk si la bu ko neexee itam ku aaye fekk si ko loolu lépp daal bu fekkee yemale ga am na rek dal nay baax su fekkee daa tawat nag ba nga xam ne mënul di dem fa kee dem fa kee kon mën naa seet bu fekkee amul néeg boppam ku ko neex rek ci soxna ya mu nekk foofu ba tane ba mën a tàmbaliwaat di wër nam daa wëree wax ne ne bu fekkee day tukki tukki boo xam ne itam du tukki jaamu yàlla ni ki du aj kon day tànn rek ku ko neex yóbbu bu fekkee day tukki boo xam tukki jaamu yàlla la te kenn ku nekk ñoom da ciy xër nag kon mu tege koy bant ku bant ba dal ci moom rek mu ànd ak moom yamale ay soxnaam nag ca na mu ware alquran da koo diisal lool yonent bi tam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diisal ko ci addisam lool alquran sax nee na fa in xiftum alla taadilu fa waxidatan bu fekkee ne ragal ngeen ne du ngeen mën a yemale seeni soxna kon na ngeen yem ci benn dong loolu moo tax diisal nañ ko lool ba tey boroom xam-xam yépp maase nañ ci ne yemale googu mënta ñàkk ñenn ñi sax nee nañu koo xam ne doo def yemale googu doo dayati seere doo dayati ilimaan buñ ko xasee may soxna nag ba mu xas wéet ak moom rek te moom góor gi mag la maanaam mu kàllaf la kon dund ba dal na koy war ak dëkkuwaay ba ak koddaay la da nga xas na wéet ak moom doon te soxna sa mënis te joteeg moom it waaye wéet na ak moom rek wala doon sax soxna si daa tawat du tee rek moom dund baag yooyu daal di koy war kuñ ko may kese nag te jotugu te wéet ak moom nag bala ko caa dund war dañ ko ko jébbal ne ko dara doxul sa digganteeg moom ci nga joteeg moom te fekk itam ñu mën a joteeg moom kon nag bu ca boolee moom jëkkër ja di mu kàllaf ba tey dund daa koy war ak ya ca war a ànd yépp ne bu fekkee ne moom soxna si wéetugut ak moom te it gone la boo xam ne mënista wéet ak moom mbaa daa tawat ba mënista wéet ak moom kon may may kese ga du tax dund dal di ko cay war te it yooyu jamono duñ ko boole ci ñu war a ay ay loo ndegam daa yor beneen soxna mbaa yeneen soxna waaye nag bu fekkee ne soxna su yees si mag la wala bu dee gone it gone guy mën a joteel la te xës na wéet ak moom mu daal di yem ak ku agsi ca kër ga moo ko war a jox dund ak koddaay ak dëkkuwaay te it bu fekkee ne manes na ko boole ci ay ga ndax fa mu nekk soriwut ak fa soxna yam njëkkan yor nekk ba tey faaw ñu war ko boole ci ay ga nga xam ne kon fii mu nekk nii boo yoree li ñuy wax ab takkoo ca dëkk ba nga xam ne ay ay looga du la metti ndax benn dëkk bi dong la faaw day aajoo rek yamale googu du mën a ñàkk boo nekkee ci kër gi nga dëkk ak soxna yooya ba ayu kooku ak siitam nga dem foofa wa nikaaxu tafwidi siyub joyal jaay sun aji dagan la waxuwa moom ay yaqidaahu moo di ñu fa sëy ba dafa def nag wala yadd kuraani waaye wala yadd kuraa te duñu tudd rek sa daaxal ak can mu gën a yelloonteeg ay yanqi daaxu ji ko jiitu nee na li ñuy wax sayib joyal yoon nangu na ko maanaam mooy ñu may nit soxna te waxuñu ko ne ko can gi nangam lay doon xam ne ci gannaaw ba la ñu door a leeral na can ngay toll waaye waxuñu woon can ga nu muy toll loolu manees na ko tuma laa yedduxulu topp du wéet nag moom jëkkër ji di xaa ak jabar ja xataa yafrida mbate mu dogalee can laxaa ñeel ko ndegam dañoo maye rek noonu te waxuñu can nu mu war a toll nag balaa góor gaa wéet ak soxna soo sañu ko may na ko leeral ne ko nangam kat laa la bëgg a jox can ba xam soxna si na nangoom du nangu fa in faral na yem dogal na laxaa ñeel ko sadaqal misli canuk kem la si maxaa mu war ko maanaam bu ne ko nangam laa lay jox te loola toll ne lañu jox ay moroomam kon jigéen ñi sañ ta bañ ndax ku la defal lañu defal say moroom rek wàcc wa in kaana dem nekk na aqal la di ko yées fa hiya kon moom mu xayirat ku ñu tànn loola fa in karihatu ndem sib na ko rek furriqa teqaleef bay na xuma seen diggante nee na bu fekkee da ko nangam laa lay jox can te matut la ñuy jox ay moroom moom jigéen joojee kon jigéen jaay seet bu ko neexee mu nangu bu ko neexee mu bàyyi ñu dindi sëy ba illa an yurdiyaha dara bu da koo nangoo gërëmloo aw yafrida wala mu nangoo dogal laxaa ñeel ko sadaaxa misliha canu kemam ma fayal samuha tem koy wax lu may nag la mu ko njëkk wax ne ko moom laa lay jox can moom yées na la ñuy jox ay moroom waaye daa wëlbatiku nag nangu ko caa yokkal leneen mbaam wëlbatiku sax fara nangu koo jox lañu joxee moroomam su dee ba mu ko nangoo yokkal la te xolam sedd ci yokk ba kon ba tey baax na su wëlbati koo nangu koo jox lañu ci la ay moroomam nag moom du sañ a bañ ni ñu ko waxee woon léegi wa idar tadda ndee murtat na ahadu zawjayni kenn ci jëkkër ak jabar in fasaxa kon firiku na annikaahu sëy ba bi talaaxin ci tase waxaat xëy waxeef na ne bi xëy di talaax ci lu tase da nga dégg ba tàyyi na booy jàng buntum nikah bi talaaxin ak bi xëy di talaaxin buñ buñ nee fasxun bi xëy di talaaxin ji moom njëkk a wax kooku mooy sëy boo xam ne moom ñëpp maase na ci ne awutu yoon baaxut amu ci genn wuute foofu la ñu tuddee fasxun bi xëy di talaaxin bu fekkee am na wuute nag moom doonte sax ci biir ngir mi amuñ ci wuute waaye ci biti ngir mi am na wuute foofu la ñuy tuddee nag faskun bi talaaxin kon na nga dégg ñaari baat ñooñu waaye nga jàppe ko noonu bu ñee dañ koo firi ci kaw fase nag day mel ne ko dañu wàññi fase mooma xam ne bu ko takkaatoon ba fasewaat ko ñaar lay doon kon ngay wàññi waale mooma bu ñu nee joxe talaaxin nag kon du am mel ne fase muñ fay tudd li mu ne in fasaxan nikaaxu bi talaaxin daa bëgg wax ne sëy ba tas na ci kaw fase moo xam ne buñ mënta fay li la te jooju wax moo gën a wéer nga xam ne moom ma murtat bu tuubaatoon ñëwaat ci lislaam da koy takkaat takk bu yees te it dañuy jàpp ne njëkk na koo fase menn nga xam ne takkaat bu yees boobee su ko ca fasewaatee dañuy compter passé mu njëkk ma ak mii mu fasewaat loolu mooy boo jàppee bi talaaxin soo jàppee nag bi xëy di talaaxin ji moom na ngay wax ne sëy ba tas na te kenn du ca tudd fase nga xam ne su wëlbatikuwaatoon tuub moom ma murtat ba ñu fasaat seen diggante itam dañuy jàpp ni mësu koo fase benn yoon su demoon ba fase ko itam dañuy door a wàññi moom rek mi am fase waaye la ko jiitu woon kenn jàppiwu ko fase wa isa aslama dem tuub na alkaafiraani ñaari yéefar sabata kon ñu sax ñoom ñaar xalaa nikaahimaa ci seenub sëy fekkoon ne ñaari yéefar dañu di jëkkër ak jabar ba yàgg na ñëwul bëtiku ñoom ñëpp bokk dugg bokk dugg ci lislaam kon dañ leen di bàyyi rek ñu doon jëkkër ak jabar ba tey lu may nag seen diggante daa war a araam araam ak dappet dañoo jege ci askan ba nampaale goo xam daal moom daa war a araam faaw faaw bu dee loolu moom faaw ñu dindi ko waaye bu fekkoon ne maye nga amutoon kilifa rek mbaa amutoon can mbaa yu mel noonu rek mbaa can nga baaxutoon dees ko faale maanaam du tee ñu bàyyi sëy ba mu wéy waaye nag buñ ci gisee lu ko war a araamal faaw moom nit ki ñu jegee ci wàllu askan ba nampaale moom faaw ñu dindi ko waaye aslama dem tuub na ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar fa daalika loolee faskun firig sëy la bi xëy talaaxin ci lu tase maanaam bu fekkee ne dañ doon ñaari yéefar di jëkkër ak jabar kenn ko wëlbatiku tuub kenn ko des ci kéefar ga kon nee na faaw ñu tas sëy ba tas koo xam ne ñëpp maase na ci ci wax ji gën a wóor fay na aslama ndéem tuub na nag yee moom jigéen ji kaana kon mu nekk moom góor ga axaq di gën a yeyoo bihaa ci moom in aslama ndéem tuub na fi na iddati ci biir idda ja bu fekkoon ne jigéen ji moo njëkk a tuub ñu ne ko ah yow kat kon sa jëkkër ji nekk yéefar moom tàggoo ngeen waaye nag laata muy iddawu bay jeexal idda ji far jëkkër ji itam far tuub su boobaa kon ñu far ko ko delloo kon ñu far ko bàyyee rek ñu far wéy doon jëkkër ak jabar wayin aslama dem tuub na xoo moom góor gi wakaarante mu nekk kitaab bi yet di ko jug téere sabata kon mu sax xale xaa ca moom bu fekkoon ne góor gi moo njëkk a tuub soxna sa moom tuubul waaye daa fekk soxna sa doon kitaabiya maanaam nekk diine yahud mbaa nasaraan te xam nga yow mi julit sañ ngaa jekki-jekki takk yahudi ya mbaa nasaraan ya kon ndega moom góor gi tuub na te soxnaam si moom daa bokk diine yahud mbaa nasaraan su ko neexee téye ko rek noonu waaw ndegam sañ naa tuub ba noppi dem takki ko kon bi mu tuubee fekk soxna see loola mën na koo far téye rek bu ko neexee fa in kaaran dem nekk na nag majoos yi yatan di ab majoos fa aslama te mu tuub baax na xoo ci gannaawam makaanaxaa ci palaasam ba mooy fa saasay saasa kaanaa kon ñu nekk ba tey saw jee ni di jëkkër ak jabar ndegam góor gi moom tuub na bàyyi kéefër ga te fekk soxna sa nag moom nekkoon majoosiye maanaam nekk jigéen juy jaamu xeram nekk tuwoon ci diine yahut mbaa nasaraan kon bu soxna sa tuubee fa saasa ñu bàyyi leen ñu wéy ci seenub sëy waaye bu yeexee tuub ga rek ñu tàggoo ëpp ñeent dañ koy wax ne ko lislaam moom nanguwul ku yor lu ëpp ñeent waaye sañ ngaa tànn nag ci ñoom ñeent ña la soob daal di bàyyi ci des tàggoo ak ñoom wa man laa xana ku rabboonteeg zawjatahu soxnaam sa lam taxil la kon du dagana fi loxoo ñeel ko abadan mukk rabboonte dina ko wax ci kanam la koy andi ak nañ koy defee ku xës rabboonteeg soxnaam nag jeex na dañuy tàggoo faaw faaw duñ seeti mukk mukk wa kazalika naka noone allësi ka nga xam ne yetta zawaj dana takk almarata jigéen ja fii iddatiha ci biir iddaam wa yattawha tem koy laal fii iddatiha ci biir iddaam ba tey jigéen ji iddaw ku ko takk ci biir idda ja jote caag moom ca idda ja mbaa dangaa bàyyi ba idda ji jeex waaye takk ba nga takkam ci idda ji ca nga sukkandiku rek ba joteeg moom yooyu yëpp du tee mu araam araamu dappetu faawu faawu waaye bu fekkee dañ ko mayoon rek ci biir idda ja nag jotiwu caag moom dara ba idda ji jeexee nag ñu bañ a jàpp may googa te may ko ko may gu yees nag xam ne lu njëkk la doon ak may nag loola moom baax na wala nikaaxa deetub sëy li xam di ñeel jaam bu góor wala li amatin du ca génn ñeel jëbeer te mooy jaam bu jigéen illa an yadana ndare bu dafa digle asayidu sang ba jamono yi jaam amee la wax ne jaam bu góor du saña jekki-jekki takk soxna te amu ci ndigalul ab sangam jaam bu jigéen ba tey du saña jekki-jekki wut jëkkër te amu ci ndigalul ab sangam wala taaqidu du fas imraatun jigéen wala xabdun du caagéenu ab jaam wala man du caagéenu koo xam ne ala xayri diinil islaami nekk na ci lu dul diine lislaam nikaa xamra atin sëyub jigéen nee na kilifa gay maye faaw day nekk góor waaye jigéen moom du mën a maye ab sëy ba tey kilifa gay maye day nekk gor waaye du nekk jaam ci jamono yi amee teqale gor ak jaam waaye léegi amatut ba tey kilifa gay maye day nekk ab jullit ndegam jigéen ja ñuy maye jullit la waaye kilifa goo xam ne yéefar la du mën a du mën a maye jigéen joo xam ne jullit la wala yajuusu du dagan an yatazawaja bu takkee arrajulu waaja imraatan jigéen li yu xillaxaa ngir mu daganal ko li man ñal ka nga xam ne tallaqaxaa fase woon na ko talaasan ñetti yoon wala yuxilluha te du ko daganal zalika loolee nee na day araam ngay takk jigéen joo xam ne jubluwoo ci lu may bëgg koo daganalal ka ko fase woon ñetti fase ndax rek kooka mën caa jotaat fekk loolu nga ci jublu moom bu ko yoon xamee def nga lu araam ba noppi te du nangu mu dellu ca kooka waaye nag moom jigéen ji ci boppam bu fekkee ne moo fexe ba ak góor takk ko mu fexe ba tooñ ko rek kooku may ko baatam ngir mën a dellu ci ku njëkk yi moom du ca wàññi dara moom waaye waa ji nga xam ne mooy takk ci boppam daal yéene ca jigéen ji mën a dellu ci ku ko njëkk a yor rek ak loolu daal mooy aay yow mi takk daal yow nga jublu ca loola waaw kay loolu daal moo koy araamal wala yajuusu du dagan nikaaxul muhrimi sëyub aji armal li nafsihi ñeel boppam wala yaqidu tey du fas nikaaxam ab sëy li xëy di ñeel ku dul moom boo xasee armal aj mbaa xumra ba kera nga yewiku doo mën a maye soxna duñu la mën a may soxna xam ne kon day araam ngay maye soxna day araam itam ñi may la soxna xam ñu ko fase itam du ko taxa fasu wala ay jusul dagan nikaaxul maridi sëyub aji tawat ku tawat tawat joo xam ne tawati faatu la day araam ci moom muy takk soxna ndax day mel ne kon dafa yéene kook alal moo tax mu di ko takk wa yuf saxu def na ko firi mooy dañ koy tas wa in banaan de wéet na biha ak moom falaxaa kon ñeel na ko asadaaxu can nga fi sulus ca sulus ba mu badda an mbir mi luñ njëkke wala miraasa te deetub dono laxaa di ko ñeel bu ñu nee ku tawat tawati faatu sañu te takk soxna ndax day mel ni kon daa yéene kooku ab doon kon dañuy seet bu fekkee far na wér ca tawat joojee kon dañuy bàyyi sëy ba wéy ndax manees naa tawat tawat juñ ne yàgges na caa faatu te moom mi nag moom mu bañ caa faatu su boobaa kon ndegam faatuwu ca wér na ca sëy ba dañ koy bàyyi mu jàll su fekkee nag bañ ko yëgee dañoo daal dindi sëy ba te fekk jotewut ak moom dara kon dara du ca war ca sëy ba ndax jotewuñ dara ñoom ñaar li mu wax nag mooy bu fekkee jëkkër ja daa jotee ak moom ba noppi faatu te fekk na tasa guñu woon sëy ba kon ndegam jëkkër ji faatu na des na ko jox can moom jigéen ja ndax wéet ga mu wéet ak moom njëkk muy faatu waaye kon dañuy limaale can ga ca ndénkaane ya daal koy génne ca sulus ba te teel koo jëkke génne ko waaye doon nag moom jigéen di ko def bu góor ga faatoo ca tawat joojee jigéen ca du ko doon walaw tallaqa doon te fase woon na al maridu aji tawat ja imraatahu jigéenam lazima ko kon war ko zalika loolee wakaana te nekk laxaa di ñel jigéen ja almiraasu donn min hu ca góor ga in maata ndem faatu na fii maradihi ca tawatam ja zalika joojee ni ñu aaye ku tawat muy takk noonu lañ ko aaye muy fase ndax bu fasee day mel ni daa bëgg a xañ kooku ab dono nga xam ne kon góor gu tawat tawati faatu bu fekkee daa fase soxnaam fase ma dana dal waaye dañ koy wax ne ko lu yàgg-yàgg boo faatoo ci tawat ji moom faaw mu doon la nga xam ne bu tawat ji yàggee ba soxna sa sëywaat fi ba amaat fi ay jëkkër jëkkër itam du tee rek moom bu góor ga faatoo ci tawat joojee rek bi ka ko fase woon ci tawat ja bu faatoo rek faaw soxna sa bokk ci ñay doon na wa man tallaxa ku fase imraatahu jigéenam talaasa ñetti fase lam taxil la kon du daganati la xooñal ko bi milkin ci sababu moomeel wala ni kay am du caagéem takk xataa tankixe ba te mu séyeeg zawjan jëkkër xayrahu ju bokkut ak moom nee na ko fase soxnaam ñetti fase bu fekkee da koo takk bàyyi ko del ko takkaat bàyyi ko del ko takkaat bàyyi ko mu ñetti yoon moom ku ne xam na ne moom ñett la moom ñëpp dogu nañ ci ne moom bala koo mën a takkaat faaw jëkkër dafa jaar ba joteeg moom bu tàggoog moom nag moom mi ko njëkk na fase ñetti fase mu door koo mën a takkaat waaye bu dee ci yoonu Maalik moom fase ñett mën naa amee rek ci benn jataay ci benn kàddu ndax bu dee ci yoonu Maalik moom bu ne ko fase naa la ñetti yoon rek ci benn yoon du tee ñu jàppee ko ñett wa talaaxu salaasi fase ñett fii kalimatin ci ab baat waaye nit bu di benn biddaatun biddaa la boo yël sëmbuhoo waaye dana ko war in waqaxandeem tàbbi naa fase soxnaam nag ñetti yoon ci benn baat rek ni ki mu ne ko fase naa la ñetti yoon loolu passé ñetti yoon la ci benn baat loolu passé bidaa la waaye du ko tee dal te ñett lañ koy jàppe itam bu dee ci yoon ci gis-gisu waa Malik waaye ci gàttal rek bu la waxalee pasem sunna muy pasem yi ñu taam ba noppi nag bu sart yi xëttee rek nga xam ne kon pasem bi daal la passé ci boppam nag sunu boroom da ko bëggut ba addis ba wax ne abdu xabdul xalaali ilallahi ak talaaqu waaye nag su demee bu mënta ñàkk dañoo bëgg góor ga koy def mu taylu ba sàmmoonteeg ni nga xam ne moom la ñuy tuddee pasem sunna te loola mooy na laaj soxna sa ba mu ko ne maa ngi ci laab maa ngi ci ak laab maanaam tolluwuma ci gis deret mbaa boog fekk moom góor gi xam na loola mu wóor ko xam ne kon ci laab la ko fasee te itam fekk laab ga jotiwu caag moom dara dara mooy bu mu xamee ne laab na ba léegi jotiwut ak moom te it mu fase ko menn pase dong bañ ko def ñaar mbaa ñett te it bañ caa tegaat meneen pase ba idda ja jeex ndegam naru koo fay li ndax xam nga ndegam moom buumu sëy gi ñetti fase moo koy dog kon bu ko fasee benn itam di fekk idda ji jeex bu ko fasewaatee pase ma day dal dañoo bëgg nag mu bañ caa tegaat meneen ba idda ji jeex ndax moom bu fekkee tàggoog moom dong la bëgg bu idda ji jeexee rek takkaat moo ko koy may waaye moom seen diggante ba idda ji jeexee jeex na kon sart yi bu ci dajee rek parce que mañ taamu am na muy pasem sunna bu ci benn sart xëttee rek mu daal di nekk pasem bidaa sart yi ñu dal ko baamuwaat awi saanit wala moom ñaareel ma fil amati ci jebeer dafa wax ne nag boo fasee jigéen te àggoo ci yemukaayu buum ya ni ki fasiwoo ko ñett kon li fekk idda jay jeex man nga koo fay li fayu na mooy nga wax ne rek jëlaat naa sama soxna moom ci boppam sëñ ta bañ waaye jigéen ji sëñ ta bañ ay mbokkam sëñ ñoo bañ waaw kon li fekk idda ji jeexul mën nga koo fay li moo tax mu ne jamono yooyu gor dafa am jaam am mu ne nag bu dee gor li fekk dugg ci deret ñetteel ja mën nga koo fay li bu dee jaam li fekk dugg ci deret ñaar ja mën nga koo fay li kon ci takk-takk rek fekkee fasiwoo